qaala fi kitaabihi umdatul ahkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabi salaa baabu tarkil ja baabu tarkil jahri bi bismillahir rahmaanir rahiim an anas bni malik radiyallahu taala anhu anna annabiya sallallahu alayhi wasallam wa aba bakrin wa umara radiyallahu anhuma kaanuu yaftatixuuna alsalaata bi alhamdulillahi rabbil aalamiin wa fi riwaaya sallaytu ma'a abi bakrin wa umara wa usmaana radiyallahu anhum falam asma'a ahadan minhum yaqra bismillahi irrahmani irrahim kon alimaam abdul ghani ibnu abdilwahid almaqdisiyu rahimahullah mu naan ci buntu kitaabu solaa ba léegi buntu bii muy buntu 17 mooy fukk bi ak juróom-ñaar baabu buntu tarki bàyyi aljëhri di biral bismillahi irrahmani irrahim buy tari ci alquran ci julli di faatiha di tàmbalee bàyyi di tàmbalee li nga xam ne mooy bismillah mooy tàmbaa ngi tàmbalee ci turu yàlla arrahmaani mi fees dell ki yërmande meloom la arrahimi te yërmandeem yaatu mu ciy indi xadis bu njëkk ñaari xadis dong la di ci mundu mi muy xadis 107 ah mooy téeméer ak juróom-ñaar mu ne an anas ibn malik jële na ci saxaabi mi ñu naan anas di doomi malik radiyallahu anhu anna nabi kene yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam wa aba bakrin wa umar ak seydina abu bakr ak seydina umar radiyallahu anhuma kaanu nekkoon na ñoom ñépp yaftatixuuna doon tàmbalee di ubbee as-salaata julli bi tàmbalee alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah mbooleem cant yi ñeel allah di yàlla rabbil alamin mi nga xam ne mooy boroomu mbindeef yi alimaam abdul ghani mu ne rahimahullah wa fi riwaaya am na ci yeneen façon version yeneen yoo xamante ne façon nettal yeneen nettali ci xadiis bi foofu nan la seydina anas wax radiyallahu anhu dane sallaytu man de julli ma abi bakrin mooy julli ak seydina abu bakar mooy mu jiite ma wa umar ak seydina umar wa usman ak seydina usman ñoom ñépp nekkoon xalifa yonent mi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhim fekk ñoom ay xalifaam lañu woon ku nekk Seydina Anas nee na jiite na ma falam asma dégguma kenn falam asma ahadan minhum dégguma kenn ci ñoom yaqra ba muy tari di jàng bismillahi rrahmani rrahim bismillahi ci turu yàlla arrahmani fees dellëg yërmande lay tàmbalee arrahimi Abdil Wahid rahimahullah muy jàll ci bi ci tegu wali muslimin rahimahullah sallaytu xalfa nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakrin wa umara wa usmaana radiyallahu anhum fa kaanuu yastaftihuuna bi alhamdulillahi rabbil aalamiin laa yadkuruun bismillahi arrahmaani arrahiim fi awwali qiraa'atin wa laa aaxirihaa kon xal imaam Abdul Ghani rahimahullah muy indi xadis bu mujj ci buntu bi mu ne wali muslim bu xadisu 108 muy téeméer ak juróom-ñett mu ne wali muslimin ñeel na al muslim rahimahullah ci beneen xadis boo xam ne boo demee foofale nii la ko indee moom sallaytu sayyidina anas ne man di julli naa xalfan nabiyyi ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi ku ñuy jiite wa abi bakr nak sayyidina abu wa umar ak sayyidina umar wa uthman ak sayyidina uthman radiyallahu anhum fa kaanu nekkoon na ñoom ñépp yastaftihuuna doon ubbee seenum njàng bi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu booleem cantii lillaahi ñeel na boroom bi nga xam ne mooy allah rabbil alamin di moroom bindeef yépp laa yazkuruuna kenn ci ñoom nag doonu loon tudd bismillahi rahmaani rahim doonu loon tudd ci am njàngam bismillahi ci turu yàlla lay tàmbalee arrahmaani mi fees dell ak yërmande arrahimi te yërmandeem yaatu fii awwali qiraa doonu ko woon tudd du caagant alhamdulilah doonu ko woon tudd ci njaalbeenu njàng mi wala axiriha du caagante ne ci jeexital bi kon foofu mooy xadis bu mujj ci bunt bi alimam abdul ghani ibnu abdil wahid almaqdisiyu rahimahullah mu wax baabu sujudi sahw an muhammad ibni sirina rahimahullah an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaal sallaa binaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama ihdaa salaatay al-ashiy qaala ibnu siriin rahimahullah wa sammaahaa abu hurayrata radiyallahu anhu walaakin nasiitu ana qaal radiyallahu anhu fa sallaa binaa rak'atayni thumma sallama fa qaama ilaa khashabatin ma'ruudatin fil masjid fattaka'a alayhaa ka'annahu ghadban wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka bayna asaabi'ihi wa xarajat wa xarajat as-sar'aanu min abwaabi al-masjidi fa qaaluu qusirat as-salaatu wa fi al-qawmi Abu Bakrin wa Umar radiyallahu anhumaa wa fi lqawmi abu bakrin wa umaru radiyallahu anhuma fahaaba an yukallimaahu wa fi lqawmi rajulun fi yadayhi tuulun yuqaalu lahu dhul yadayn faqaal yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam anasiita am qusirat as-salaa qaala sallallahu alayhi wa sallam lam ansa wa lam tuqsar faqaala sallallahu alayhi wa sallam akamaa yaquulu dhul yadayn fa qaaluu naam fa taqaddama fa sallaa maa tarak thumma sallama thumma kabbara wa sajada mithla sujuudihi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu fa kabbara thumma kabbara wa sajada mithla sujuudihi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara fa rubbamaa saaluhu thumma sallama fa nubbi'tu anna Imraan ibna Husayn radiyallaahu anhu qaala summa sallam kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahidil Maqdisiyu rahimahullah mu wax kon baabu buntu bii nag mooy buntu numéro 18 mooy li nga xamante ne nii fukk ak juróom ñett te bunt bi comme buntu biñ jàll léegi ñaari xadiis dong la ci al imaam daal di indi mu koy tàmbalee xadiisu numéro mooy téeméer ak juróom-ñeent mu ne am Muhammad ibn Sirina mu ngi jële ci taabi'i taalibe sa la woon buñ naan Muhammad la tuddoon di doomu Sirin kii gisoon nañ benn mbokkam fan yee muy Anas ibn Sirin mi neen doon wax naan istaqbalna Anasa voilà dañ doon accueillir Seydina Anas fekk mu jógee Sham lu génn di ko ci buntu dëkk ba di ko xaar ngir dabu ko ngir te voilà ndax kilifa la te voilà ñu koy xaar voilà mooy kooku nag di anas boobu ibn sirin mbokk kii la voilà ñoom ñaar kon nag mu ngi noonu kon nag kii muhammad ibn sirin la rahimahullah mu ne an abi hurayra mu jële ci saydina abu hurayra rahimahullah an radiyallahu anhu annahu qaal neena salla bina rasulullah yonent bi alayhi salatu wasalaam ni ndawal yàlla def ñu ñoo jullil mooy daf ñoo jiite ihda salatayil ashi benn ci julli yi nga xam ne mooy tàmbali bu zawal mooy bu jant bi nekk au zénith ci njolloor ba jeng waxtu tisbaar jàpp bu jant bi du dugg mooy diggante boobu benn ci ñaari julli yi ñuy def foofu mooy yan ñaari julli yi mooy nag mooy tisbaar wala tàkkus ak tàkkusaan la ñuy def ci diggante yooyu mu ne benn ci yooyu la ñu jiite léegi nag imaam ibn sirin mu ne qaala ibn sirin imaam ibn sirin de nee na rahimahullah wasammaahu ah wasammaaha julli jooju nag tuddoon na ko Abu Hurayra bi mu muy nettali xadiis bi tuddoon na julli boobu neewoon na tisbaar la walla tàkkusaan la waxoon na ko mu leer waaye de walakin nasiitu ana waaye li am mooy nasiitu man de maa fàtte ana man ibnu Siiriin rahimahullah moo tax kon ma ne kon benn ci ñaari julli yooyu la la allahu akbar ndaw mbaandute qaala nee na abu hurayra radiyallahu anhu la ci jublu fa salla bina rak'atayn mu ne yonent bi alayhi salatu ñu ñaari rakka summa sallam ginnaaw gi mu daal di sëlmal waaw ñeenti rakka la tisbaar wala tàkkusaan midi da lañ nekk ci biir jàkka ji loolu amul wàññi amul dara ci biir jàkka ji mu julli ñaari rakka moom yonent bi alayhi salaam daal di sëlmal te julli ji ñeent la bi mu paree mu sëlmal fa qaama ila xashabatin maaruda mu jóg jublu dem ci benn dénk ab bant bu rëy bu mag boo xam ne comme tronc d'arbre yi bu ñu ko daggee dattu gar euh, garab yi bu ñu gaaral foofu ci biir jàkka ji fattaka alayha mu dem daldi ci wéeru ka annahu ghadban ku xool yonente bi alei sat seetlu ko nag dafa mel ni bis boobu dafa meroon daal fa wa wadaa yadahu al yumna ala yusra mu jël loxoom ndejooram daal di koy tekki càmmoñ bi ba shabbaka bayna asaabi'i mu jël Eh? loxo roofale diggante ro eh, baaraamu loxoom yi loolu lañ naan shabbaka bay na diggante asaabihi mooy roofale diggante baaraamam yi wa xarajati saraanu mu daal di génn ca saase ñi nga xam ne ñooy ñu gaaw ñi nga xamante ne eh, bu dara xewee rek ñoo koy njëkk a nettali ji ñu gaaw génn min abwaabil masjidi gaaw gay génn ci buntu jàkka ji génn jàkka ji rek daal di daw fa qaalu ñu ne ah qusirati salaa mooy genre question lañ ko def ah yaa mel ni dañoo wàññ wàññi nañu julli de wàññi nañu julli de ndax julli tisbaar wala tàkkusaan ñeenti ràkka la yonent wala saa saa julli ñaari ràkka dem toog ne léegi nag ñoom ñu gaaw génn ne xusirati sala ah! moom de moom mel na ni gi dañoo wàññi julli ji de mu ne wa wafil qawmi te woon na ci mbooloo mi nga xam ne ñoo doon julleeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam abu bakrin wa umaru seydina abu bakr ak seydina umar radiyallahu anhuma lu tax muy préciser woon parce que ñoo gën a màgg ci saxaaba yi radiyallahu anhuma léegi ñu nga fa woon waaye fa haaba ñoom ñu am tiyu daal mooy ah an an yukallimaahu mooy daal amuñu euh, di di jëkk di laaj yonent bi alayhi salaam ci loolu ndax weg gu rëy giñ ko wegoon te tamit yonent bi alayhi salaam xam ñu xam ne lépp lu mu def moom borom bee koy def loo léegi nag bu defee lii ñoom xamuñ est-ce ban la ci lool ñu bàyyi noonu daal te tamit bu duñu daal ah haaba du dañ koo ragal ak ragalu kii mooy wekk gu rëy moo tax ñoom daal moom an yu kallimaahu ñuy wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lii mu julli ñaar te ñeent lañ ko xamee woon mu ne wa fil qawmi te ne woon na tamit ci mbooloo mi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jiite kero rajulun benn góor boo xam ne fii yadayhi tuul nekk na ci loxoom yi tuul ak guddu yuqaalu lahu moom nag ñu ko doon woowe zul yadayni boroom ñaari loxo yi noonee moo doon dàkkantalam fa qaal radiyallahu anhu léegi nag moom moo jóg ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa rasuulallah ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam anasiita am qusirati salaa ne ko dangaa fàtte wala dañoo wàññi julli ji yonent bi alayhi salaatu salaam qaala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu ne lam ansa walam tuqsar ne waay ne fàttew ma te kenn wàññiwul julli ji <laughs> fa qaala léegi nag <laughs> mu mu bi gisee ne mooy euh, riwaay bi moo demee mais <laughs> Seydina Zul Yadayni daa xaw a insister quand même ci yeneen riwaay ne ko si si si benn am na ci ne ko parce que soit da ngaa fàtte wala dañu ko wàññi léegi nag bi mu kiiwee faqaala en tout cas ci riwaay bi yu ñu nekk daal faqaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne akamaa yaqulu Zul Yadayni daal di laaj mbooloo mi des ne ah mbir mi nii Zul Yadayni borom li mu wax moom mii noonu la demee ah ji bi may julli dama koo wàññi wala lan. Eh, wala damaa fàtte lay wax fa qaalu ñu ne ko naam mooy dangaa wàññi kay julli ji matul de waaw julli ñu de <laughs> ñeent la woon waaye ñaar nga julli de waaw faqra dama yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di dégmal daal di avancé dem fa mu doon jullee mooy xam nga dafa julli dem ci ca gannaaw teg foofu mu wéeru ca eh? mel ni ku mel léegi bi ñu ko waxee bi ko dul ya day waxee loolu mu laaj ñu ne ko sii li wax noonu la de yonent bi alayhi ah ci woyof nga mu daal di jóg daal di dem fa taqaddama mu jiitu fa doon jiitee ca kanam ba fa sallama tarak mu julli li mu bàyyi mooy ñaari rakka yi des summa ginnaaw gi mu jullee ba pare sallama mu daal di sëlmal summa ginnaaw gi kabbara mu kabbaar wa sajada mu misla mithla sujóodi bu mel ni sujóodam gi mu njëkkoon a sujóot aw atwal wala bu ko gën a gudd summa ginnaaw gi rafa'a ra'sa fa kabbar mu yëkkati boppam daal di wax allahu akbar fa kabbar kabbara ginnaaw gi mu daal di def allahu mu sujoodaat misla lu mel ni bi nga xam ne moom la defoon aw <clears throat> atwal wala boo xamante ne nii moo ko gën mu daal di yëkkati boppam mu ne akbar fa rubbama sa'aluhu mu ne amaana nag abu sayyidina abu hurayra léegi la ñu laajoon ko ne ko summa sallam yonent waaye sa sa léegi bi mu paree ñaari sujjóot yooyu bi leen defee dafa sujjóot wala déet léegi nag imam ibn sirin ne fa nubbitu man de xabaare nañ ma anna imrana ken sayyidina imran ibnu husaynin di doomi husayn radiyallahu anhu taalibe yonent bi alayhi salaam saxaaba la boo xam ne fekke woon na tamit xew-xew bi mu ne moom de xaala nee na summa sallam ginnaaw gi yonent bi alayhi salaam dafa sëlmal kon nag mu ngi noonu ñu jàll ci beneen xadiis bi nga xam ne mooy ñaareel bi ci buntu bi nii al imaamu abu muhammad abdul ghani ibnu abdil wahid ibnu ali ibnu surur al maqdisi rahimahullah mu ne an abdillahi ibn buhayna radiyallahu ta'ala anhu wa kaana min asxaabi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sallaa bihim az-zuhr faqaama fi ar-rak'atayni al-awlayayni wa lam yajlis faqaama an-naasu ma'ahu xataa idaa qada as-salaata wa intadara an-naasu tasliimahu kabbara wa huwa jaalis fa sajada sajdatayni qabla an yusallima thumma sallam kon al imaam Abdul Ghani rahimahullah mooy gi nag muy wax kon ci xadiis bii nga xam ne moom lañu war a gis xadis bii nii mooy xadis numéro cent dix mooy lan cent dix mooy lan ci wolof mooy téeméer ak fukk voilà léegi ta wax nañ la mooy xadis bi nga xamante ne nii moom mu mujj ci suñu buntu bi wen nag foofu lan la wax kon nag mu ne mu ne an abdillah mu ngi jële ci abdillah ibni buhayna di doomi buhayna xam nga keroog gisoon nañ abdullah ibn malik ibn buhayna ba ma naan abdul ah, abdullah ibn malik di doomi malik malik boobu doom ma ne non du malik buhayna voilà mooy en fait yaay ji moo tudd buhayna voilà loolu la <laughs> moo moo da affaire yi dafa laaj benn kii ah voilà du du Buhayna dañ ko ah, Malik mooy baayam mais dañ koy Abdullah ibn Malik ibn Buhayna waaw da Abdallah di doomi Malik waaye di doomi Buhayna voilà mooy moom Abdallah bi non seulement baayam mooy Malik waaye yaayam mooy Buhayna kon nag mu ngi noonu le keroog moo ma defoon <laughs> ay reetaat bi ma ñëwee bay jàll ba ne eh non non non Abdullah ibn Malik ibn Buhayna fan Malik Malik du doomu Buhayna non non non Abdul di di doom tamit di di di di di voilà Buhayna mooy Abdullah mu ngi nii kon mu yoon na an Abdillah mu jële Abdullah radiyallahu anhu ibn Buhayna di doomu Buhayna ndaw sax yaay moo tudd Buhayna kon wa kaanata moom nag Abdallah bii dafa nekkoon min ashaabi nabi bokkoon na ci saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna nabiyya ken yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam salla bihim daf leen a jiite az-zuhra li nga xam ne mooy tisbaar dafa jiite leen jiite leen julli tisbaar fa qaama fi rak'atayni tisbaar ñaata rakka la ñeenti rakka boo julli ñeenti rakka yi nu muy demee dangay julli ñaar daal di euh, taaya toog taaya door a jógaat pour ñaari léegi nag loolu nag la yonent bi alayhi salaam def dafa julli moom lay wax nii nga yonent bi alayhi salaam salla bihimu zuhr daf leen a jiite tisbaar fa a fi rak'atayn bi mu jullee ñaari ràkk au lieu mu toog taaya mu jóg mu jóg al uula yay ni ci ñaari njàkk yu njëkk yi mu jóg walam yajlis ta toogul fa qaama naasu nit ñi gis mu jóg ah nit ñi jóg tudd ko radiyallahu anhum hatta ida qada salaa ban yonent bi saar saam di jeexale julli ba mu ba mu pare julli ji wantadara naas waaye ba mu pare mooy lan mu leeral ko est-ce que mooy bu sëlmal mu ne déedéet mooy pare na tahiyya bi yépp wantadara nit ñi toog di xaar annaasu nit ñi taslimahu mooy mu ne assalaamu aleykum lañ doon xaar bi xaar lool rek kabbara moom mu kabbaar ne allahu akbar sujootaan wa huwa jaalis fekk bi muy kabbaar mu ngi fi mu toog dane allahu akbar daal rot fa sajada mu rot sujoot sajdatayni def ñaari sujjóot qabla an yusallima laata muy def assalaamu alaykum di sëlmal thumma ginnaaw yi mu defee ñaari sujjóot yooyu sallama mu def assalaamu alaykum wa rahmatullah assalaamu alaykum wa rahmatullah mu daal di sëlmal kon nag lii mooy xadiis bi nga xamante ne ni mooy bi mujj ci buntu bii nii ci jataa bii ni ñëw insha allahu taala